koo ci noonu Musa Aaron noonu na ngoog ma seetlu ko de masala tamaanam juróom-ñett la mu aw ci xam ci juróom-ñeent wane zona ak ñaar fukk aatan ci daa doore bismillah sama wax sama ci ci buur rahmaan ko daajo xewal mi laal na jaar mi laal ko daajo xewal mi laal jaal akhra inna naka nun arsalna yoon nanu noon yoon ci yàlla noonu ila qawmi ñu jëm jëri kam ne mooy ngeen gën a ngeen ci yoon yi an naka mbilam nit an fir waalal xaw ma ko nit ñu xam bi an yaati yow jëkk ji dikkale leen xasaabu mbugal alimu mu daa ji metti yàlla wax ko ne ko demal waar sa nit yi xoole ni jëm ci jëm yàlla balaa mbugal a ñëw de ca wax moom ñooñu yaa xaw ee eh, nit sama inni naka man nasirun aji waade laa di ji di waade lak ñeex leen maa ngi leen di waat am naka bidam bi ubudu laa yeesal leen yàlla jàng wa taqu taragal leen ko waa teewani ta ngeen topp ma yàqee bu baax lak ñeex leen min kum leen bakkaat seen ko gëmee mu baal leen seeni bakkaat wa yuakhirkum tam yéexe leen ila ajalin bi inna ajala laa naka digab yàlla ba mbugal ila jaa andem dikkanam laay waxaru defu di xekko lam kuntum doonte nekkoon ngeen sala mu na di xam loolu kon ngeen gëm wa qaala wax nuun rabbi wa sama inni naka man daawatu xoona ma xaw yi aw nit sama day leen ci guddi wana aram ak ci bëccëg falam yati um gëm leen doxa yi xoote sama ila siraran dara daw gëm de ñoom daal di kalaame nag leen waxee wax dégguñ mu ne yow sama borom xaw naa leen guddeeg bëccëg lànk nañ way nii naka man su daawtuum lépp ma xoolee leen tax da ngeen naka baal la wu ñu leen jaaloo ñu def ay la seen ci asaanin ci nopp seen wax sax taw te ñu muuroo si yàlla ay malaan seen waa saroo te ñu muur bi réew moo dëng aw nit dañ mujj su yonent yàlla moo indi wax ñoom ñëpp ñu ne ku ne na jël baaraamam ay baaraamam saxuñ ci noppam te muur nga ni bu leen ko gis léegi ngeen dëgg bu leen ko xool ñu muuru ak seen nopp ñu rëy na nag su ma daaw tu woo naa leen jaar ñu ci digal su ko defee ñëwul xaaju sa kaw wax dañ dégg ko su ma ñuy topp nag man alantu feeñal naa law ñee leen sama baat wa asrartu bootal naa law ñee leen ku ci wéet bu fekk la gisal ñu dee yow nelaw boo bañee dem suñu gëmeer jëmal fii ci nëpp mboolem yàlla waaw askanaa ñu ne waxul ci sama wax saxtiroo balu leer rabbakum borom innahu naka moom kaana mosuma dañ kaana na moom xafaaran di aji bay bakkaar ma ngeen balu yàlla yëpp si mu xiir sama sama am alekum ci yéen mitraal muy sotti kon de ngeen baloo yàlla yàlla yabal asamaan mu taw wañun gis kum tam jox leen jaam waa leen wa bañ doomi góor way tam def la kum ñeleen ganaa ci ñu tam def la kum ñeleen an aaran ay de moo tax ñu tawatoon na ci sidna Hasan doomu Fatimatu ne ko man mu ne balu leen mu ñu taw ba dal di ñëw nit ñëw ne ko man dama mu ne ko balu yàlla muy balu yàlla yàlla dal di ko may wërsëg nit ne ko man sama jabar dafa jërmel di doom mu ne ko balu yàlla mu balu yàlla jabaram nëmb ñu ne ko yow doom yonent yi jaaxal nga ñu ñax yi seen soxla yi bokkut te li nga leen tegtal la mu ne man ko jëlee ci laay ji de laay ji ne bu ngeen baroo mu digal asamaan taw te mu ay xalal jox ay doomi góor rek maa farratnaa fil kitaabi min shay' waaye yàlla tam def lakum ñeleen anhaaran ay maa lakum ana loog yéen laa tarji'uun baragalu leen lillaahi ci yàlla waqaaran ak wet lu tax du ngeen wet yàlla de ba tey mu ngi leen di boole de waqad xalaqakum bind na mu leen atwaaran ci jamono yu bokk yàlla mi leen bind ci jamono yu bokk ci jamono nga nekk soxal sa ba mu yàgg nga nekk di dund ba mu yàgg nga nekk di suuf ba mu yàgg ñu bind la ngay jëmini ba mu yàgg ba mu yàgg ba judd di gone di waxambaane ba koy dee rek alam taraw ndax gisu leen kayfa xalaqa Allahu naka bindee yàlla sab'a samaawaati juróom-ñaari asamaan ci baaxam ni ñu déedee xanaa gis leen asamaan fii suñu leen te juróom-ñaar la te def na mu alxamara weer fii ne ci ñoom nooran mu gis mu def al weer wi mu amee leer bu ndaw wa jaara tam def tam sa jant siraajan muy callier mu def jant bi nga xam ne moo gën a leer weer wi walaaw yàlla an batakum sos na mu leen min ardi ngeen dugg ci suuf ndax Adama ay seen bàyyi de nabaatan asto su ma yonee dugum sopp dana mu delloo leen ca ci suuf dit ngeen di ñuy suuf ci bàmmeel wala ko jukkum dana mu génne leen ngeen jëm ci def ci xaraajan ak génne walaaw yàlla jaala dina na mu lakkum ñee leen lal la suuf di saatal mu di de di ko ko ngir na ngeen toobu min aa ci suuf ngir na ngeen xaw min aa ci suuf bu leen yoon su jaajan yi yooyu yaale yooyu yëpp yonent yàlla noonu waade leen ko ñu lañu dégg xaala wax noonu noonu ñoom naka ñoom xasaw ñu mooy nañ ma mu ne nit ñi waar naa leen bañ nañ wasa ba topp nañ man lam yetidu ku dolli ci ko maalo xawalam wala doo doomam ilaa xasaaram rek dara de bañ nañ maa topp topp nañ seen sang ya seen sang ya nga xam ne tey alal ñu rëy loo doom yi dara la leen di jëriñ ëllëg wa makaroo fexe nañ makaran fexe ku baaran mu dee aji màgg te fexe nañ fexe mu rëy rëy da nga xam ne lu yàgg yàgg su jigéen ci dootoo bañ su ci daa dee ci màggataay ba nga xam ne wóorootoo sa bopp dangay xamat ko doom ba ci yonent yàlla noonu nga ne ko gis nga mag ma leen li ñu wax li ñu yàgg yàgg ko déglu bu ko gëm loolu ma la wax nag moom la ma sama baay waxoon moom la ko baayam waxoon moom la ko baayam waxoon na kenn dootu ci gëm di juddu rek weddi noonu waqaaloo kañ wax ne laa tasaruna bu leen bayi aalihatakum ay yàlla seen lu yàgg yàgg leen ci seen kërëm yi rek waaye bu leen déglu li ma mën di wax wala tasaruna bu leen bayi ngubdan wudd wala suwaaxan di jaagan suwaaxan wala yaxoosa di jaagan yaxoosa wa yawaqa yawaqa wa nasran ak nasran juróom yàlla yooyu na ngeen la di jaamu rek dafa leen jaamu leneen lu ko mën juróomi tuddi doomi aadama lañu woon aadama ba mu wàcce ci suuf moom xawaa xawaa dafa am juróomi doom ci moo tuddu gudd ci jooy nag ñu gis ne ko man day def tabaxal mën naa na taalal seen melo ba mel ni ñoom la ndax ngay di ci xool di ko defee mooy istat moo tax portale sit lañ ko waaye istat na mooy diñu tabax ba nga xam dafa am cat amu mu ne ko defal mu daal di ko defal istat yi mel ni juróomi doomam yooyu ñu mel ni doom yoo taxaw rek ñu def leen ci néegam nag leen yëpp li ko leen defee ba mu dee ñu ko fekkee woon yëpp dee nag Iblis daal di feeñu nit ñi leen dara taxul leen a sonn lu leeralal ci li nga xam moom la Adama doon jaamu seen baay ak Hawa ñoom juróom yi doon jaamu ah ñu daal di seddoo juróom yàlla yooyu yàlla di ko jaamu yi ji ci nag ñu jaamu nag ñu jaamu ci juróom yàlla yooyu ñu ne nag de waxat abdal yooyu yoroon nañu ko aji bëri ci nit ñi wala te si biir way wet ñaar ñu balaa la day wér de. wala gëmuñ nag yàlla buñ gëm a ci faat nit mën nga gàtt gàtt xel ba soog ne moos ba tax bi bant bi de wala daj bi de wala ustati bi de mooy yàlla ji mooy yàlla ji jëriñ jaamu xelam lu tax ñu ci mbindeef yi ci jamono yi jëkk ba tey gëmuñ ne ay yàlla lañ ñoom dañoo gëm am nañu jeexit yu ñu war a mën a ci mbindeef yi. kéefar yëpp daje nañ ci njaamu xew te doomu aadama bu am xel mu mat sëkk mu dox moo fekkese ne xelam bii mu yàq ci gan wi wala ci bant bi wala istati bii mu defar mooy yàlla ci bind asamaan ak suuf kenn dofut ba àgg foofu lu tax nag mooy njëkk boobu ñu ñëw dañu ci jaamu xew dañ fas ne yëngatu yëf yi ak jëf yi. mu ngi ko ci biddiw yi biddiw yaa leen di yëngal yi doomu yàlla lañ seen xereñ yooyu nag dañ leen di tuddee benn ci biddiw yi su ko defee suñ jaamoo xereñ jaamu ko ca biddiw ba biddiw ba àggale ko malaaka ba mu àggale ko ci yàlla lañ wax naa maanaam du mooy wax lu xale ba laay laay suuf saa fas fas yàqu yooyu moo leen réeram waaye nag kenn doxut ba defee ne aw dañ mooy yàlla asamaan ji ak suuf kenn ko moo ba defee ba ñu leen ko bind. ñun façon mooy loolu ne defe nañ ne ndax diggante juddi yi waaw ak gërëm yi am na ak jokkoo boo xam ne waaw dana leen jëriñ ñoom. wala te si biir doole saali mi la wéyee di nga yor saxaar nga leen gërëm rek. foofu ko dafa def ma leen ca bàyyi suufaat ñu maa fàtte yaa fi ñu di bakkat seen ñoom ñoom ñëpp yàlla suufal na leen ca bàyyi suufaat nga la dayoon. foofu kilo sa xarfe xarfe leen maaram safara rek. ci suuf ca ndox ma bañ ko waxee ca ndox ma ñu dañ doon lakk ca biir ndox ma rek kon ñeenti doo taamu lawum ñaanal ñu doon daay ku yàlla am faaru mooy teral mu gën rek waxaala ta wax moom noonu rabbina borom sama laa tasar yàlla bu bañi aw la ci kaw suuf dina kaafir dina joxe di ñëpp day aar kenn rek mu tànn yéen nag taayam ku dee gaa ban borom waaye bu ma cee ñoom ñëpp fan lañ taay ñëpp rek la ñuy jub bëgg su ma cee jub kenn nañ cee ñoom ñëpp loolu la mu wax wóor na rab ya mu teg ca nag ne rab ya borom sama yëpp yàlla nga baal lii ñu yàlla ma wala waaye day am ñu xar yaay wàññi taw yaay wàññi taw ci biir la ñu ma wala man taxara al taxarat na bay génnee sama te képp ku ma ko ñëw ci sama ñëw.